léegi al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci xadis neuf cent cinquante neuf ah mu ne waan Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ar-raakibu shaytaan war-raakibaani shaytaanaan wathalathatu rakb rawahu abu dawud wa tirmidi wannasai bi asanida saxiha wa qala tirmidiyu xaditun xasan kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu teg ci ñaareelu euh, xadis bi muy xadis neuf cent cinquante neuf mu ne wa an amr ibn shu'ayb mu ne waan Amr ibn Shuayb mu ngi jëlee ci sa eh, Amr du saxaaba Amr di doomu Shuayb an abiihi mu jëloo ko ci baayam mooy Amr jëloo ko ci baayam bi Shuayb an jaddihi Shuayb jëloo ko ci ah, maamam di Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qaala nee na qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ar-raakibu benn bu warkat kese di dox moom dong saytaan kooku saytaane la warraakibaani ñaar ñu war di dem ñoom ñaar képp shaytaanaani ñaari shaytaane la ñuy dox <laughs> wa salaasatu kanta ñett bu dee ñett lañ nag ñett ñu war di dem ñooñu rak bu ñooñ moom convoi la voilà <laughs> ñooñu ñoo former groupe mais maa daama yéen a ngi nekk deux moom c'est pas sûr <laughs> waaw yi naan c'est pas sûr léegi c'est pas sûr kon mu ngi noonu mu ne xadis bi rawahu solo na ko Abu Dawud di al imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala waaye wa Tirmidhi ak al imam Abu Isa wa an-Nasa'i ak Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' bi asaani la ci ay sanad yoo xam ne saxiixa yu wér la mu ne wa ta wax na Tirmidi moom mi mu ko solo bi rahimahullah dana xadiisul lii xadiis la xasan bu baax léegi xadiis bi ah. kon eh, xadiis bi kon nee na ñi ñoo ko solo laaj mu njëkk bi mooy est ñoom doon ko solo ñu ne déedéet al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati jiitu woon na mu solo ko ki kitaabul jaami' maa jaa fil wahdati fi safar fi safar waaw maa jaa fi wahdati fi safar andi ko foofee lir rijaal wan nisaa noonu tudde moom al imaamu Maalik foofu la ko indi ci na ko noon al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal na koy solo al imaamu at-Tirmidhi wax nañ la ko Abu Dawud an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' hmm? eh, ñoom ñoo ko solo ah eh, al imaam an-Nasa'i nag damay ragal ne ci fële la ko soloowe al-Kabir waaye du mm, sunan bi bu ndaw bi bi nga xam ne moom la ñuy lu bari moom eh, gisuma ko foofu waaw. Euh, sûrement fële la war a nekk kon al imam Abu Dawud rahimahullahu taala al imam Abu Dawud rahimahullah mu ngi ko ci kitaabul jihaad yi baabun fi rajuli yusaafiru wahdahu eh? mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama al-Qanabi moom gis nañ ko gis de <laughs> Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi al-Harithi Abu Abdirrahman al-Madani al-Basri rahimahullah mu jëla ko ci sëriñam bu mag bi mu ne an malikin mu jëla ko imam malik wax nañ la moom soloona ko muy malik ibn anas ibn malik ibn abi amir imamu dar al-hijrati abu abdillah al-asbahi al-himyari al-mabdani rahimahullah an abdirrahman ibn harmala mu jëla ko ci abdirrahman ibn harmala ibn amr ibn sinna al-aslami abu harmala al-madani rahimahullahu ta'ala an amr ibn shu'ayb moom moo ko jële ci amr ibn shu'ayb amr ibn shu'ayb Ah, ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn al-As al-Qurashi rahimahullah Abu Ibrahim ibn Abu Abdillah al-Qurashi as-Sahmi al-Hijazi al-Madani an abihi Amr jëlu ko ci baayam di Shu'ayb ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anil jami' an jaddihi mu jëlu ko ci maamam maamam boobu nag mooy Abdallah ibn Umar eh, eh, ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala mu ne qaala rasulu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arrakibu shaytaan warrakibaani shaytaanaan wa thalathatu rakba waaw noonu la ko soloowe ka anda alimamu Abu Isa rahimahullahu taala moom mu ngi ko so Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah mu abwaabul jihaad ya rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu karaahiyati an yusaafira ar-rajulu wahdahu mu ne haddathanaa Ishaaq ibn Muusaa al-Ansaari mu ne nettali nañu Ishaaq ibn Muusaa al-Ansaari moom mu ne qa muy Ishaaq ibn Muusaa ibn Abdillah ibn Muusaa ibn Abdillah ibn Yaziid ibn Zayd ibn Hisn ibn Amr ibn al-Haarith abu musa al-ansari al-kufi as-samiri al-qadi rahimahullahu ta'ala qala mun haddathana Ma'n mun ki ñu nettali mooy Ma'n di Ma'n ibn Isa boo gisee ñoom ñi ñépp ci imam Malik la jaar ndax taalibe Ma'n ñi ñoom Ma'n taalibe ñoom comme al-Qanabi ñoom taalibe imam Malik la muy Ma'n ibn Isa ibn Yahya ibn Dinar Abu Yahya al-Ashja'i mawlahum waaw <coughs> Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i al-Ghatafani <laughs> Eh, eh, almadani hmm, alqazazu rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Maalik gis nañ ko sànq imaamu daaril hijra an Abdurrahmaan ibn Harmala rahmatullahi alal jamii an Amr ibn Shu'ayb Abdurrahmaan ibn Harmala jëloo ko ci Amr ibn Shu'ayb an abiihi mu jëloo ko ci baayam an jaddihi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ar-raakibu shaytaan warrakibaani shaytaanan wa salaasatu rakb imaamul haafiz an at-Tirmidi mu ne xadis ibn Umar xadisun xasanun saxiix mu ne xadis ibn Umar bii de xadis la boo xam ne xasanun bu baax saxiixun bu wér laa naarifuhu xamuñu ko illaa min haadal wajhi ci wàll bi min xadisi Aasim mu jóge ci xadisu Aasim wa huwa ibnu Muhammad ibnu Zayd ibnu Abdillah ibnu Umar qaala Muhammad wa thiqatun sadiq wa Aasim ibnu Umar al-Umari da'iif al-hadiith laa arwi anhu shay'an wa hadiithu Abdillah ibnu Umar hadiithun hasan ah, hadiis ba léeg-léeg mooy bi ñu gisoon bii weesu law anna naasa ya'lamuuna boobu la booleeg bii quoi di wax moo tax mu naan Aasim mooy Aasim ibnu Muhammad bële ama foofu euh, dana woon haddathana Ahmad ibn Abda ad-Dabbi al-Basri qala haddathana Sufyan ibn Uyayna an Asim ibn Muhammad an abi voilà Asim boobu la laa na nag kii siqa la de waaw moom siqa la waaw wa huwa ibn Muhammad ibn Zayd qala Muhammad muy imaamul Bukhari nee na huwa siqa moom ku dëgër la sax ku dëgg kanta Asim ibn ibn Umar al-Umari kooku moom da'if la waaw Asim ibn Umar al-Umari léegi rahimahullahu taala kon nii la ko al imaamu at-Tirmidhi solo anta al imaamu an-Nasa'i rahimahullah wax na Abu Dawud wa at-Tirmidhi wa imaamu an-Nasa'i moom andiwu ko ci euh, sunanul sunan bi ñu yor bu ndaw bi mais al-Kubra la ko indi sunanul Kubra an sayri raakibi wahda foofu la ko al imaam an-Nasaa'i daal di ne mu ne axbaranaa Qutaybatu ibn Sa'iid gis nga moom mu ko jëlee ci Qutayba ibn Sa'iid boo gisee ñépp imaam non taalibe imaam Maalik yu yu graw yi yu graw yi la indi ko dëgg dëgg la ñoom des nañu Abdallah ibn Wahb ak façon yooyu ah sëriñu imaam Muslim bi tamit. Euh, Euh, Yahya euh, an-Naysaburi rayhanatu an-Naysabur mais xoola euh, Qutayba ibn Sa'id kële bokk premier Abdallah ibn Maslama al-Qanabi ah imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi moom mu jaar ci Ma'n ibn Isa kii moom mu jaar ci Qutayba ki nga xam ne mooy ibn Sa'id di Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Euh, al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala moom Qutayba mu ne haddathana an an Malik an Malik mu jëlee ci Malik gis nañ ko sànq imaamu daar al-hijra an Abdurrahman ibn Harmala gis nañ ko sànq an Amr ibn Shu'ayb gis nañ ko sànq an abiihi gis nañ ko an jaddi Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu <coughs> jamii'an anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala ar-raakibu shaytaan war-raakibaani shaytaanaan wa thalathatu rakba voilà <laughs> ni la ko al imaam an-Nasaa'i Ahmad ibnu Shuayb Abu Abdirrahman daal di indi kon gis nañ taxrij bi walillahi alhamdu wal léegi nag mu des waaw léegi waaw hadis bi moom buñ ko mën a dégg yeneen euh, suñu lëkkaale ma bunt bi mooy lan mooy baabu istihbaabi talabi rifqa kon euh, bunt bi wax sopp guñ sopp ut ab ab àndandoo ut ñooy àndal booy tukki ndax ñu ngi ci kitaabu safar kon loolu dañ ciy xam ne kon ndekete nga ne moo deux lañu yeneen saa saa na la deux bokkul deux deux taxul ñuy wax <laughs> deux deux génnewu la ci ah lu tax génnewu ma ci parce que yonent bari saa saa ma ko wax ni waaw mu ne arraakibu shaytaan benn warkat kese buy wëy di dem kooku moom shaytaane la lu est-ce que léegi loolu ça veut dire quoi monsieur X jëlu war waayam moo xam otoom moom kese di dem. wala yor ab fasam wala gëléemam li dem yeneen saa saam nee na arraakibu shaytaan waa ji shaytaane la ah <laughs> war mais loolu lan lay tekki ah am ci borom xam-xam yi ne <laughs> eh, boo xam nga lenn la mooy boo doxee yow kese def nga lu ñu tere boo ngeen àndee yéen ñaar nekk ñaar kese tamit def ngeen luñ tere. te comme que li ñu tere ki nga xam ne moo ciy kontaan te moo ciy bëgg mooy saytaane te képp koo xam ne nag da ngay topp saytaane di def li saytaane di bëggee daanaka yow ak saytaane nga moo tax yeneen saa salaam doon wax lii maa ko ci wax mais euh, bu kenn booy julli am koy romb sa kanam na ngeen ko jañ puus ko bu mu jaar sa kanam bu naree jàllaat nga puusat ko bu naree jàllaat nga bu jaree nga xeex ak moom nga xeex ak moom ndax kooku saytaane la léegi ka waajooju mooy moo taxaw nii nekk nii moom waa ji nga xam ne monsieur X bi bëggoon a jaar sama kanam bi may julli moom mooy saytaane bi nga xam ne mooy iblis alayen dañ naan la noo daa mooy daa jëf ñu lëkkale ko saytaane ne kon moom say jëf saytaane la def na jëfu féttéerlu ndax seytaane mooy féttéerlu mooy tax nit ñi di féttéerlu voilà kon loolu <laughs> la nga wax waaye du ne da naan monsieur X ah yow gis naa la ngay voyage yow kese saytaane nga mu ne nga ne lan wala si parce que saa bi yaa waroon dem kon shaytaan yéen saa yi <laughs> ah, <laughs> ah, <laughs> ah kon loolu benn wax la léegi nag <coughs> borom Sharh Sunna nee na man daal rahimahullah bon man li man li ma jàpp ne moo gën a ci wax ji mooy li Sa'id ibn al-Musayyib wax mursalan mu ne ash-shaytaan mu ne seytaane day day day day day day bëgg fàdd benn waay ak ñaar bu dee ñaar lañ day fexe di es di essayer ngir ngir yàqal leen waaye fa iza kaanu salaasa bu nekkee ñett nag ah bu boobaa dootul amati yitte dootul amati sax force day découragé ngir yàqal leen waaw kanta imam al-Xattaabi rahimahullah mu ne maanaam mooy lan at-tafarrud wa adh-dhihab wahdahu fil ardi min fi'li shaytaan wa huwa shay'un yahmaluhu Ah ash-shaytaanu alayhi alayhi ash-shaytaan wa yad'uuhu ilayhi wa kadhaalika al-isnaad fa idhaa saaruu thalaatha fa huwa rakbun ay jamaa'atun wa sahb waaw léegi al imaam al-Xattaabi mu ne maanaam mooy di di voyage yow kese di dox yow kese di dem ak di dem yow kese ci suuf si loolu ci jëfu shaytaan la bokk te nag nit bu ñëwee kon ba koy def jullit bi loolu day fekk ne seytaane moo ko ci yenn quoi te moo koy woowee jëme ci lool parce que daa bëgg neexoog moom mu neexoog moom ba ni mu koy dugalee sawaraa waaw mu ne la ko noonu ñaari nit c'est pareil léegi nag buñ mujjee nekk ñett loolu convoi la mbooloo lañ ñoo xamante ne ni bu boobaa lañ naan ñii convoi lañ ah fay waaw ah <laughs> nga ne gàddaay bi yonent saa salaam mook Seydina Abubakar kese àndoon loolu nan lañ koy déggee wax ji quoi. Euh, non ñoom ñaar rek ànduloo ah non Amir ibn Fuhayra mi doon liggéeyal nga xam ne Seydina Abu moo ko moom ak seen guide bi nag da ko ñoon ñaara non <laughs> da ko fàtte ne mahir xiritan waaw ku xam des traces les Zamran muy Abdallah ibn Urayqit voilà ad-Dili ad-Duwali <laughs> mbokk euh, zalim male ñu ngi gisoon muy Abul Aswad euh, rahimahullah ñoom ñoo bokk ad-Duwali ad-Dili voilà kon bon mooy nekkul woon ñoom ñaar kese voilà loolu moo moo la jaaxaloon waaw kon lënt lënt bi teggeeku na ah alhamdulillah <laughs> yaa u ibn Fuhayra bu fa paju fàtte ko ne moom ci la voilà Amir ibn Fuhayra voilà Seydina Abu Seydina Siddiq moo ko moomoon libéré woon ko moom da leen doon àndal di leen liggéeyal kon loolu euh, fii solo te tamit yaa yavey le guide Abdallah ibn Urayqit mi leen nekkoon doon leen guide ba yóbbu leen fi nga xam ne mooy Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salati wa salaam kon al-imam al-Khattabi teg ci mu ne wal munfaridu fi safar in maata lam yakun bi hadratihi man yaqumu bi ghaslihi wa dafnihi wa tajhiizi mu ne te bokk na ki nga xam ne il voyage seul bu faatoo ci yoon wi moom dong du am ku ko teewe buy sukuraat teewe ay mbiram du am tamit koo xam ne moo koy taxawoo gisoon nañ ci téere bi génnoon loolu moom foog naa léegi moom kenn du laaj nan lañ koy defee waaw <laughs> kitaabu iyaadatul marid bi moom bi yëpp taxawoon nañ léegi ak ku koy taxawu di ko sang ak tamit suul ko ak waajal ko loolu du ko am te tamit du am koo xam ne mën naa def testament dénkaane ci moom ak tamit koo xam ne alalam ji mu ci àll bi koo xam ne moo koy jël yóbbul ko ay njabootam waaw ba pare daal di yegge xabaaru génn àddinaam ci ñoom loolu du ko am waaw kon te tamit du am koo xamante ni mu ne walaa walaa maahu te walaa maahu te du daa nekk ak moom fii safarihi ci tukkeem moom man yu'inuhu ala al-hamula koo xamante koo ko koo xamante ne nii moom moo koy dimbali moom moo koy dim moom moo koy dimbali ci ah yenul ko yenn yi wala téyal ko loolu mën a nekk fa ida kaanu salaasa buñ nekkee ñett nag taawanu waaw bu boobaa dañuy mën a dimbali wante watanaawa bu ñuy awante almihna yi ñu war a def waa tey yow kii moo togg tey suba kii tey mooy def vaisselle bi nangam ak nangam ak yu mel noon wal xiraasa bu jaree ñu ah ñu saytu xool seen bagage ñenn ñi di nelaw am ku taxaw di xool lool dayeen koy man sinon bu dee ñaar kese kenn ki di nelaw boo mooy keneen ki day nelaw waaw waaw wa sallul jamaata boobaa dañuy mën a julli eh, mbooloo wa ahrazu bari yu bari dañ ko man waaw di mën a eh, eh, daal am loo xamante ne nii ngëneel la yu nekk bu nekkee ñu bari waaw kon loolu la moom wax <coughs> kon loolu lu ama am solo la loolu lu ama am solo ngook Ah, léegi kon loolu la al imaam al-Xattaabi rahimahullah borom Maalim as-Sunani rahimahullah daal di wax léegi. kanta ah, al imaam Ibn Battal wax nañ la xadis bi <coughs> ki nga xamante ne nii da solo imaamu Maalik boo gisee ci moom mooy madaar bi ci moom la jaar. Ah, imaamu Maalik bi mu ko solowee. bi nga xamante ne moom la al imaam kii euh, nu mu tudd euh, nan la tuddati no al Baaji laa bëgga borom al Muntaqa maanaam imaam Ibn Battal al imaam al Baaji ci al Muntaqa sharh Muwatta imaamu Maalik rahimahullah mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ar-raakibu shaytaan yuriidu wallaahu a'lam hukmuhu hukmu shaytaan wa fi'luhu fi'lu shaytaan fi infiraadihi an an anil unsi wa tarkihil unsu al al al unsu bihim waaw wa ba wa bu'dihi anil irtifaq bi mujaawaratihim wa murafaqatihim wa tarkihil jamaa'a al ma'mura biha wa kadhalika al ithnaani hukmuhuma dhalika wa amma thalatha fa rakbun wa jam'un qad kharaju an hukm ash-shayatin ila hukm al-ijtima' bil uns eh, wal irtifaq bi murafaqatihim wa yahtamilu léegi nañ njëkke lool mu al baaji borom al muntaqa rahimahullah mu ne sharh bu muy sharh muwatta malik mu wax ji yonent may saa sa ne ar rakibu shaytan mu li lim ci jublu yàlla nag moo gën a xam mooy moom attey shaytaane la yor te jëfamit jëfu shaytaan dafa ak shaytaane daa bëgg wéet waaw fin firaadi ci wéet gu mu wéet anil unsi ah wéet ci nit ñi wéet du nekk ak nit ñi bëgg beru waaw te bàyyi gi mu bàyyi di wéttalikoo nit ñi ah ak sori leen sori li nga xam ne mooy ab ab di nekk di nekk ak ñoom di ànd ak ñoom di jege ñaaloog ñoom di ànd ak ñoom ak bàyyi li nga xam ne mooy nekk ak mbooloo yi te loolu mu nekk loo xam dañ koo digle ci sharia mu ne nag looloo tax loolu yi mooy xikma bi na ko noonu ñaari c'est ñoom ñoo bokk atte mu ne mu ne wa ama salaasa kanta ñett kanta ñett ñooñ nag farak bun convoi lan waaw wa jam'un tam booloo lañ ñooñ génn nañ ci atte li nga xamante ne dañ leen di considérer comme ay shayatin ay shaytaane nekk nag ci atte mbooloo ñi nga xam dañuy nekk ak nit ñi di lu wéttalu ko ñoom euh, di ànd ak ñoom Ah, léegi mu ne wa yaxtamilu waaye it yenu na wax jii que ne an yurida ka yeneen saa sam ñu jublu bi ci wax ji mooy al wahid wal isnayni yafirruuna min an naas wastafiruuna minhu wa yaxaafuuna waaw li qillatihim waaw wa anna salaasata rat ya'manuuna wa ya'nasuuna bin naas waaw léegi mu ne wala waaye it mën na nekk que ne lim ci jublu mooy ñaar ñi nga xam ne kenn ki nga xam ne dafa bàyyi mbooloom jullit ñi beru waaw bàyyi mbooloo julli ñu nekk benn moom mu génn ci ñoom wala beru moom kese wala ñoom ñu nekk ñaar beru nit ñi di leen daw mel ni bëgguñoo nekk ak ñoom di leen nëbbu waaw ba pare bu ko defee ñoom li leen di dal mooy dañuy ragal ndax bu problème amee yow kese la bu boobaa da ngay tiit ndax li ngeen néew kanta bu dee ñett lañ ñooñ dañuy am sécurité te dañuy mën a euh, nekk ñoo xam ne dañuy wéttalikoo ak nit ñi nit ñi tamit di nettali kook ñoom waaw kon loolu mais lii gis nañ kom li ñu waxoon ci hadis bi waaw gisoon nañ comme liñ gisoon ci hadis bi mu ne yónni woon na waqat anfaza an-nabi sallallahu alayhi wasallam Utba al-Khuzaa'i wahda wa arsala az-Zubayr ibn al-Awwam wahda fa yajibu an yakuna dhalika fi shay'in maxsuus aw ala wajhin maxsuus voilà mooy liñ gisoon ci hadis bi ñu génn que <coughs> ne loolu mu ne keroog yónni na bésub Hudaybiya bi al-Xuzaa'i waaye yónni na ki nga xamante ne Zubayr ibn al-Awaam comme niñ ko tuddoon ci xadiis bale radiyallahu anhu Hudaybiya moom dong te boole ko kenn waxoon naa la boole ci fa comme li ñoom ñi ñu wax après ak yeneen ak yeneen yooyu kon mu ne loolu kon day wane ne kon loolu mooy lu ñu jagloo la mooy lee dafa am mooy nit ki nay moytu di nekk moom kese di voyage moom kese wala ñaar kese waaye bu dee la moo ko waral ak loo xam ne man da ñàkk ak loo xam ne manula ànd ak keneen parce que loolu day am loo xamante ne xew boo xam ne il mu dem te kenn parewul ngir ànd ak moom kook kenn du ne ko il faut mu dem fa kook manuñ ne ko kook ci darul lay dugg dañ naan ko demal te bu boobaa kenn du ne waa ji saytaan la comme li yeneen saa saa yónnee ñii nga xam ne ñoom kese la ñoom Seydina euh, Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma keroog Hudaybiya euh, bi mu ne hmm, la maanaam Hudaybiya Qurayza waaw in tadaba annaas yawmal Hudaybiya la naa Jaabir wax yeneen saa sax dafa laaj nit ñi ngir am ko mu yónni bésub Hudaybiya Seydina Zubayr ne man mu mu man mu waxaat mu ne man mu ne laa inna li kulli nabiyyin hawaariya <laughs> wa inna hawaariya Zubayr radiyallahu ta'ala anhu bu nekk alayhi na ku lay jàppale di la dimbale ci biir ak ci biti ki ko doon ci man nag ki luñ gën jagoo mooy az-Zubayr xawaari bu mag bi bu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sinon xawaar yi dañuy bari ah voilà waaw tubaab yi naan ko apôtre euh, euh, voilà wa qaala Isa ibnu Maryama wa qaala Isa lil xawaariyiina ko man ansaari ila Allah qaala al xawaariyuuna nahnu ansaarullah voilà keroog fàttalikul ba Seydina Isa ibnu Maryam alayhima salaatu wa salaam wax xawaariyuuna yi ña weexoon tàll ngir pare dimbali ko loolu moo tax lépp nettali waxoon nañ ko waxati ko foog naa du fii sax moom la téere chrétiens yi di wax seen livre yi naan diw da ko trompé woon ci xawaar yi la bokkoon du dëgg hada kadib loolu ay nar yu leer nañ la laa wax parce que yonent suñu boroom li wax dafa leer xawaar yi xam nañ ñooy ñant yonent sa asram wax na ne yonent bu nekk am nay xawaar yi te moom xawaar yi bi gën mag ci xeet wi saxaaba yëpp am nañ daraja jooju mais ci gën feeñ mooy Seydina Zubayr ibn al-Awwam te ñooñu ñu limu la ñu ñoo xam mais ci lu ñu doyal ñoom ñëpp amoon nañu loolu sauf que ku nekk ci ñoom ku nekk da ngay mën a taxawu place keneen te ki ci gën ràññeeku ci loolu moom la yonent bi alayhi salaam di junj fii nag xawaari bi mooy Zubayr Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala eh, anil jami' hmm? ah. keegi al imaam al-Baqi mu ne rahimahullah wa qad rawaa Ibnul Qaasim an Maalik fil Muzaniyya anna dhaalika fii safaril qasr fa ammaa maa qasura an dhaalika falaa ba'sa an yanfarida al-waahid bihaa wallaahu a'lam wa ahkam ah. ah mu ne al imaam Ibnul Qaasim al-Ataki ne solo na jëlee ci Seydina Maalik imaam Maalik di sëriñam mooy borom Mudawwana mooy imaam ah, Ibnul Qaasim ci al-Muzaniyya mu jële ci imaam Maalik imaam Maalik ne lii ar-raakibu shaytaan war-raakibaani shaytaanaan mu ne loolu mooy bu dee ne mooy tukki la boo xam ne nit ki dina ci mën a wàññi quatre-vingts jëm kaw voilà bu dee loolu moom loolu la bu dee da ngaa war a def distance bu toll noonu yow nga dem yow kese boobu lañ naan waa ji bu raakibu shaytaan bu dee ñaar war-raakibaani shaytaanaan waaw sinon bu dee ne lu gën a néew loolu la masaafatul qasri loo xam ne mooy voyage bi tollul foo xam ne foo mën a wàññee julli la mu ne loolu moom bokku ci boobu nit ki mën naa dem moom gese waaw mu ne loolu nag yàlla moo gën a xam te moo gën a mën a moo gën a xereñ yàtte kon hadis baa ngi noonu lii lépp daal eh, mooy imaam li tax mu di hadis bi mooy ngir jàppale leeral li mu tudde buntu bi baabu istihbaabi talabi rifqa baabu buntu bii day wane istihbaabu sopp talabi topp sopp eh, ut di laaj di topp di ut ar wifqa ab loolu moo tax mu indi hadis yi wallahu taala alam te wéet xam nga wéet problème la am na beneen bu ci saa saa waxoon wal hadis hadis al imaam uh, Abu Daawuda Abu Daawuda taala soroona ko hadis sayna Abu Darda ah bi mu naan fa innama yaku alayka fa alayka bil jamaa waaw fa innama yakulu dhi'bu al qaasiya même bu dee ci mbooloom julli la doon wax ak mbooloo yi ndax Abu Darda boo taalibe ba mu ko doon wax Maadaan <laughs> Maadaan ibn Abi Talha al-Ya'muri <laughs> Abu Sayyid ko doon jàngal alquran quoi di ko jàngal alquran di ko ko mun ne ko waa maadaan benn bis mu dajeeg mu ne ko waa maadaan noo def ak sa kii bi alxuraan da jàng ak alxuraan nu mu def ak yow <laughs> mu naan ko yàlla <laughs> barke de yàlla am na lu def léegi mu ne ko yow foo dëkk léegi foo dëkk ci yow ci ville nga dëkk wala ci ci ci ci village ko man soriwuma Hims de waaye ci village laa dëkk mu ne ko way xaka yaa maadaan <laughs> fii ma'dan alayka hmm, maa ngi lay dénk li nga xamante ne mooy jamaa mooy mbooloo ndax kat yeneen tibaay saa saam nee na amul juróomi néeg ay kër ay kër yoo xam ne duñu fa nodd ngir taxawal fa julli te ñu fa taxawal julli lu dul ne seytaane moo leen noot gaa wa inna dhi'ba ya'khudhu ash-shadha ci benn riwaaya fa alayka bil madaa'in wayhaka ya ma'dan ci riwaaya imaam Ahmad rahimahullah <laughs> ne ko ndax yonent saa salaam nee na amul juróomi kër yoo xamante ne dooñu fa nodd leen forme village boo xam ne bu dee juróomi kër la bu leen ah fii moom jarul muy am jàkk sax juróomi kër la rek village bii moom suñu kër njàgg yi <laughs> kër njàgg <laughs> kër njàgg fële ca bawal kër ñaag ñaata kër la ñetti non ñeenti kër wala juróomi kër benn kër bi ñun ñoo doon jóge fële di fa ñëw di fa nawetaan si am fa ay tool di fa nekk <laughs> bon waa dëkk ba yépp ñi doon jóge foofu yépp dañu am benn kër bu yaatu woo xam ne ku nekk ña fa doon ñëw dañu am seeni cinq seeni néeg fii mais lépp benn kër la mais ñeneen ñi ñeneen ñi fa dëkk moom nga xam ne année année bi ñu nga fa ñoom ñeenti kër la woon wala yu mel noonu loolu par exemple yu mel noonu yow bul ne bon kon jarul ñu nga léegi ñoom bon euh, ne bon nañ bàyyi dem Mérina Mérina Mérina côté boobu ñoom wan ñoom ñoo gën a yaatu ñoom nañu am jàkkaak yooyu mu ne déet loolu déedéet waaw loolu bu mu lañ bu ko def <laughs> waaw parce que Mérina Mérina ca wet ga <laughs> li la la hawla wala quwwata ah, <laughs> <laughs> mooy yow doone bon bari wuñu ah mu ne yoneen saa sam ne amul juróomi kër yoo xam ne dañuy nekk du ñu fa nodd du ñu fa taxawal julli lu dul ne ñoon shaytaana illa istahwaza alayhim ash-shaytaan ah istahwaza waaw <laughs> waaw kon istahwada mooy istala féete na noot na seen xol yeeg seen lépp saytaane wa inna thiba te gis nga till bi de yéen bi yaxudu gis nga bukki buy fàdd ci jur ji bu ñëwee li fàdd yaxudu day jàpp ashadda bi nga xam ne moo beru fa alayka kon nag yow yaa ma'dan bil mada'in wayhaka yaa ma'dan maa ngi lay <laughs> Eh, du Madain bi nag du capitalu eh, l'empire perse ba de non mooy ci ville del nekk bo ci mbooloo yi loolu am na riwaay yoo xam ne bi gën a siiw dane fa alayka bil jamaa fa innama yakulu dhibul qasiya waaw ne ko maa ngi lay dénk li nga xam ne mooy mbooloo mi ndax gis nga till bi bu ñëwee gis nga troupeau yi buñ kiiwee nii waxoon naa la ko waxati la ko ni ñuy def da leen di fexe isolé bu gisee buffle yi wala uggunuwu yi ci àll bi gaynde gi ñëw bëgg leen jàpp bëgg ci jàpp benn bu nekkee un groupe compact nekk benn gaynde gi du ñeme li muy fexe da leen di fexe dàq ngir isoler kenn ngir am ñoo xam ne da leen di fexe tas ci mbooloo bi ba ñu tas mu leen di tas ba nga wéet yow kese yow lay jàpp mais fekk ñu ngi nekk mbooloo day am problème parce que bu ñëwee gars yi mën nañu bokki biir bi ak seen bë seen bak seen géjjën yi ni ko tël benn mbëkk bokki fëkkali biiru gaynde gi wala segg moo tax dañ leen di fexe diviser moo tax mu ne euh, ki nga xam ne mooy euh, az-zibu till bi bu ñëwee al-qaasiya mooy bi gën a sori mbooloo mi moom la daan ciix daal di koy jàpp moo tax iblis lool la gis nga boo bàyyee mbooloo yii di beru fu ñu wax ngay beru di kii en fait fa la lay fekk jugal la sa bopp bi ay idée yu ñaaw gis nga gaa yi la yow la ñuy waxtaane fu ñu nekkee yow la ñuy jëw ah waaw yow nga nekk ci loolu tout le temps nga nekk nag di am benn fiction benn benn fiction ngay jouer sa xol sa sa xel waaw mooy day mel ni yow affaire bi day dem ba mel ni da dëgg la alors que dara du ci dëgg lépp ci sa bopp bi kese lay passé <laughs> waaw ay idée satanique ay idée diabolique yu seytaane ñoo lay dugg di la xam loo gis nga diw waaw yow la ñuy waxtaane instant waaw gis nga boo nekkee yow kese waaw lii nga nekk nii dañ la cee kii xoree nangam ak nangam ah, nangam ak nangam alors dëgg waaw ba pare bu gëm loolu ne yow yaa leen gën parce que bon nit ñi l'enfer c'est les autres quoi nit ñi ay problème kese lañ lay indil ta boo wéetee yow yow yow problème yooyu doo ko am ma ne la yooyu yëpp waxi caaxaan la Iblis mu lay commencer am yow waaw waaw <laughs> moo tax zibu bi nga xam ne alqaasiya dafa sori mooy albaida moo tax masjidul aqsa jàkka ji gën a sori ah muy Jérusalem parce que boo euh, par rapport ak Makka Médina ci kaw la nekk que après Médina ca kaw a kaw fa la Jérusalem nekk moo tax masjidul aqsa jàkka ji gën a sori alqaasiya voilà mooy till bi nga xam ne dafa sori baida waaw anil jamaa an jamaa ci euh, xar yooyu yëpp moom la till bi di ñëw ne tëll waaw nit ñi tamit noon la waaw gis nga seytaane bu la génnee ci mbooloo yi dalay ber waaw boo bàyyee waa ahlu sunna di beru di dàngam nàngam da dalay ber wala nga nekk ci biir mbooloo yi ba poñ nii rek yow nit ñépp nekk di defandoo lu baax nga jekki beru ber sa mbir kenn dootu ko gis muy nekk moom kese léeg-léeg kooku idées yi rëy da koy topp day xeet gaa yi dootul bëgg demalonte ñoom jàpp na da leen di xeeb ba pare seexlu leen quoi waaw ba pare nag foog ne moom mu ngi ci lu la waaw lépp lu ñu def mu wutal ko sikk moom kese moo baax dina dem ba benn jumaa dootu fa mënu cee julli parce benn jàkk fu mu dem dina fexe xut lu mu tuumaal imam ba ñu bëgg nekk ñu far nekk ay xawaar yi nag waaw ay xawaar yi mooy ñoom dañoo génn ci mbooloo jullit ñi waaw dañu génn ci mbooloo jullit ñi complètement nekk daal ak perdition mala la totale waaw mu dara raxut comme ni xawaar ji seen maam yi nekke woon ci kaw suuf waaw jàpp ne ñoom daal ñoo baax ñoo nekk ci lu baax léegi ku dul ñoom moom baaxoo ba pare di fexe di la rey ba pare moo iblis foofu lay jëmale ba pare dalay lay gëmloo ne ñee def loo leen yéeféer waaw bon gaa yooyu saway nii gëmatuñu dara ah. man man j'ai pitié ah. ba pare nag après du yem foofu mooy waa ji engrenage lay dem par ndànk-ndànk ba ni mu koy bi mu koy yàq waaw ba ni mu koy yàqi complètement waaw complètement parce que borom bi moo ko wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira allah ca suratu nisa képp koo xam ne day wuteeg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mi digle dee leen booloo nekk leen benn yoneen sallallahu alayhi wasallam ak a bañoon nit ñi di tàqalu ko moo tax am na benn dafa ñëw fekk saxaaba yi benn benn kii la nu mu tudd ku ko doon wax Amr ibn euh, al-Khushani al-Khushani mooy kanati Abu Salabata al-Khushani saway ah waaye Ashami nga naan lan rëbbkat la woon chasseur la woon <laughs> Sham la doon jóge di ñëw di seet ci Yonent sallallahu alayhi wasallam saxaaba la <laughs> mu ne kon euh, tukki boo xam ne saxaaba yi dañu wàcc ñi nekk fii ñi nekk fii ñi nekk fii Yonent sallallahu alayhi wasallam tere leen lool ci danger bi nekk ku nekk nekk fee ñi nekk fee ku nekk jot sa tànt ñi nekk fee ñi nekk fee mu ne dajaloo leen voilà mooy yow yonent bi saa saam mi dajale bi bi bi bi bi nga xam ne moo wàcc ñëw yàlla yónni ko ci ñuy dajale nit ñi nit ñi di nekk benn jullit ñi seen nekk lekk benn kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas waaw julli yi ëpp solo ci diine ji day wax li ci gëne mooy nga def ko ci mbooloo julli waaw jour bu nekk bu gënee nga dem ci jàkkee boo ko manul mu def ci semaine bi jour boo xam ne muy vendredi prière de la du vendredi boo xam ne minimum boobu moom di ngeen fa ñëw daje yéen ñëpp weer wi bu dee bu dee bu dee at mi ba pare at mi tamit mu defal la loolu loo xam ne Makka lu tudd mooy mooy mooy mooy mooy aj gi nga xam ne nit gaa yu bari man dajaloo ñooyu yëpp di wane la force ak l'unité yow nga ñëw di tàqale ko ñun ñi quoi wa man yushaqiq ar-rasul Abdullah borom bi ne képp koo xam ne day wuuteeg yi daanoon tamale saa saa di ko contrarier di wuuteeg moom. min ba'di ma tabayyana lahul huda ginnaaw bi ko leer yonent bay saa saa mi digle nekk benn ci dëgg nag pas nekk benn pour nañ nekk benn ah. ay falaa falaa ki caaxaan yooyu yooyu taxul muy wax ah. waaw le regroupement de suppu kànja la qui ne sert à rien là ah non non non non waxul loolu ah. buñ ñëwee dañuy nekk benn moo taxoon mu ne waxal yaa ahlal kitaabi taalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum waaw qul suñu boroom ko wax waxal les gens du livre lu yahuud yi ak nasaraan yi wax fii chrétiens yi nee leen ñëw leen ci benn kàddu ñun ñëpp boo xam ne ñu ne ci yéen a ci yem kenn amul loo ci keneen yàlla la ñuy jaamu moom dong ñun ban intérêt lañ ci am lu dul ay jaam lañu ñun ñëpp a ci yem ñu bañ a bokkaale yàlla dara loolu la ñuy wu attention mais pas regroupé wu ci caaxaan loolu du yàgg loolu du yàgg regroupement de caaxaan non non non non non non et de ñu des unions ak ragalante gannaaw non loolu du yàgg loolu loolu waxul loolu wax ah. ala sunnati ala alqur'ani wa sunna ci lool la ñuy regroupé wu ginnaaw bi ko lu leer daal di dëkkalee leer gi min ba'di ma tabayyana leer ci moom alhuda leer gi yoon wi mu bàyyi ko fi wa yattabi muy topp xayra sabilil mu'minin weneen wu yoon wudul yoon way ngëm yàlla yi te mooy la mooy li leen fi yonente bàyyi saa saam bàyyi loon waaw yonente bàyyi saa saam ba saxaaba yi ya lal muhajirin ya lal ansar mu ne daahu mu ne da'u fa innaha muntina wala da'uha fa innaha muntina waaw keroog bañ demee muray siiw wal ahzaabu la tanamisaa yaa fay muray siiw waaw <laughs> jaamu Seydina Omar ba ak lansaar yi ba jote woon bañ jotee ca ndox mag ñii ne yàllal muhaajir e woon muhaajironi sama mbokkaale ma keneen keneen yàllal ansaar ba Abdullah ibn Ubay al munaafiqul xabiis bu yées bi ta bon di fa jaar di seme ay ay ay ak yooyu tamit di di loolu yonent bay saa saa ba mu ñëwee ndax loolu tàqale koo la dane bàyyi leen ko te muhaajir yi terme terme al coranique la ansaar term coranique la ku nekk ci loolu nga doon wooy yeneen saa saa ne bàyyi leen loolu bu dee da ngeen ciy wootewu ngir mën a diviser woog ñeneen ñi ak tàqale koog ñeneen ñi bàyyi leen ko fa innaha muntina kàddu gi ngeen wax mooy lu xeeñ la waaw mooy par par loolu xeeñ la lu salte la waaw mais ñun duñu ko duñu ko sentir mais gis nga bu buñ ko doon xeeñtu kaw suuf ñëppay diye waaw dafa am yenn xeet yoo xam ne moom c'est fatal waaw xam nga kéeféer daa am xet bu naqari ngëm yàlla am xet bu neex bakkaar yi mais yooyu borom bi ci mbaaxam lañu ko xaña bu yonent ma saa sa am da'uha fa innaha muntina bàyyi leen ko ndax moom dafa xesaw ça putrifie waaw dana waaye yow day day day fëq ay bakkan ndax keeñ xasaw keeñ xundu waaw noonu la mel loolu mooy ak tàqale ko waaw kon nag wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin bu boobaa nuwallihi borom bi nee na dinaa féetale waajooju bàyyi yoonu jullit ñi di beru maa tawallaa ca la mu féetale boppam laa koy féetale ci sama maanu te laa koy seetaan waaye gis nga bu deewewee noonu wan nuslihi dinañ ko dugal wan nuslihi jahannam des na ko dugal sa sawara wasa atta dina ñaaw masira mujjëm ko ab séjouram ba muy def biir sawara kon nag waaw innama yakulu dhi'b alqasiya waaw ki wéet moo tax beru beru xeeb nit ñi voilà man nga lool euh, euh, tekkiwul ne manumaa wét léegi def ay sikkar def ay jàmm yàlla def ay ci xool yu ma yo déedéet loolu mag nga ko mais waxuñu loolu mooy bàyyi nit ñi complètement waaw loolu da ko def léeg-léeg da ngay soxla sa digganteeg sa borom yow kese loolu am na waaye waxuñ nga bëgg cee dëkk kenn doo dem noonu te nit ñi bu ñu xewlee sa yoon newu ci boo xewlee doo ko wax kenn boo yow xewu jàmm ba mu àjjuma sax du du la gis nga ber sa daara sa affaire bopp ta sa yow kese fa ne ak tamit ñi nga xam ne yéenam yow yaa yaa yaa mel ni ñoom ay xawaar yi wal iyaazu billah kon baabu istihbaabi talabi rifq waaw kon ci kaw noonu <laughs> ñi ñi yem noonu waaw loolu dañ ciy gis ne léeg-léeg tamit mooy nit dinañ tudde dara fekk jubluwuñ ci ne aynu affaire boobu lañ ci jub moo yeneen saa saa bu ne ar-raakibu shaytaan du waa ji ci boppam mooy shaytaane bu mag bi bu mag bi mais kenn la koo xam day féttirlu waaw parce que shaytaana mooy mooy féttirlu na voilà waaw féttirlu kiy féttirlu ak tamarrul di féttirlu ci àtte yàlla yeeg li yàlla bëgg ak yonentam saa salaam lool mooy shaytaan <laughs> waaw kon loolu nañ ci bàyyi xel te bàyyi deru yi waaye tamit bu ñu ko jaawalee li ñu wax sànk dajaloo boo xam ne dajaloo caaxaan la dajaloo mbumbaay xumbaay ak rumbaay wallahu taala alam kon nag ñu yem fi bii di ñëw ñu gis hadis bi ci tegu muy hadis neuf cent soixante di hadisu ñaari saxaaba ah waaw waaw ñaari saxaaba ñoo indi sa hadis bi waaw waaw waaw mooy ne sëñ Tuubaa doon wax ñaari saxaaba yooyu wal wasabu nasabu wal wasabu nasabu dal qawlu la mufid dal qawla la mufid axrajahu shaykhaani an abi Sa'iid wa an abi Hurayratin haadhaani qad saahabahumaa ridaa rahmaani ca Masaalikul Jinaan waaw <laughs> mooy xawlul eh, mufiid ju am solo soosee ku ko solo ah axrajahu shaykhaani ñaari sëriñ yu màggee ko solo muy imaamul Buxaari imaam Muslim jële ko ci kan ah an Abi Sa'iid wa an Abi Hurayratin kii Seydina Abu Sa'iid ak Abu Hurayra ñoom ñaar ñoo ñuy indil xadiis bii di ñëw du xadiis boobu nag Cheikh Ahmadul Xadim di wax bu du loolu mooy ñëw mais dama la ñaari saxaaba yooyu ñoom la ñooy indi xadiis neuf cent soixante inshaa di ñëw beneen côté bi parce que imam fii la pare ñaari xadiis yi leen di ci istihbaabu talab rifqa ah soppu ànd ak euh, euh, ar rufqa tamit dañ koy wax waaw mooy ki nga xamante ne mooy koy àndal sopp gu ñu ko sopp waaye eh, loolu côté boobu la ñaari xadis léegi mu des wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu côté boobu nag lay indi ci xadis yi di ñëw waaw waaw après tamit dina indi mooy xadis bii di ñëw après mu def la la synthèse ci dernier xadis bi ñëw cent